fa yaqulu al imaamu al xaafidu abu muhammad Abdul Ghani ibn Abdil Waahid al maqdisiyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabu zakaat baabu sadaqatil fitr an abdillahi ibni umar radiyallahu anhuma annahu qaala farada nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam sadaqatal fitri aw qaala ramadaana ala zzakari wal unsaa wal hurri wal mamluuk saa'an min tamrin aw saa'an min sha'iir qaala radiyallahu ta'aalaa anhu fa'adala nnaasu bihi nisfa saa'in min burrin 'ala as-saghiiri wal-kabiiri wa fii lafdin an tu'addaa qabla al-xuruuji ilaa as-sanam kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala kon nag muy ñëw li nga xam ne comme ni ñu ko waxoon ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna muy kitaabu zakat bi téereb zakat ginnaaw xadiis yi ñu gisoon bii weesu bii nii kese la indi benn buntu kese te ci version yi ñu yor mooy mooy buntu numéro 32 mooy fanweer bi ak ñaar mu tudd ko baabu sadaqatil fitr baabu buntu sadaqatil fitr li nga xamante ne mooy muurum koor la ko wolof di wax mooy sarax bi nga xam ne li nga xam ne moom la nit ki génne bu wooree ba kori gi di nga xam ne dañ koy génne léegi nag kañ lañ koy génn dina ko tudd léegi ci biir comme ni ñu ko jànge léegi kon al imam radi rahimahullah muy tàmbalee nag buntu bii nga xam ne moom dongol ak ginnaaw gi mu jeexal ko dugg ci beneen téere muy hadith cent quatre-vingt-un muy téeméer bi ak juróom ñett fukk ak benn mu ne an Abdillah ibn Umara mu koy jële ci Abdullah di doomi Umar radiyallahu anhuma annahu qaala neena farada nabi mu ne daal dinay farataal daal dinay yoonal al yon yonent bi annabiyu daal dina koy farataal teg ko muy obligation kan moo ko def annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa lan la farataal sadaqat al fitri li nga xamante ne mooy saraxu bi ñuy génne bu nit ñi dox pare ci koor bi complètement war a nekk ñoo xam ne nag dañuy ah, dugg ci korite gi dugg ci li nga xamante ne mooy ci shawwal gi ta kori ga laatal mooy da farataal ab sarax ab zakat boo xam ne du zakat comme bële waaye bii faratalit muy muurum koor boo xam ne moom lay génne aw qaal wala boog ibnu umar radiyallahu anhuma neena sadaqatal fitri la wax wala ramadan loolu ab siki la waaye benn la ci rek mooy mooy mim mbir mi lay wax waaye loolu la aw rama ramadan wala mu ne kon sadaqata ramadan mooy bi nga xam ne moom ngay jeexale boo paree koor gi ala zakari ci kaw kan la ko gàll ci kaw góor wal unsa giin wal hurri ak ki nga xamante ne gor la mooy ku libre la wal mamluk ak ci kaw sax ki nga xam ne dañ koo moom xam nga gisoon nañ ko keroog bi ñuy gis xadis bi nga xamante ne nii mooy xadisu mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda bi mu naan yonente bi alayhi salatu wassalam nee na laysa ala almuslimi fi abdihi wala farasihi sadaqa mu ne woon wa fi lafz illa zakatal fitri fi raqiq loolu ba ñuy gis lool tuddoon nañu lii nekk nga xam ne moom lañu moom muy jaam bi sax mooy zakatu fitr day war mooy muurum koor day war ca ko ko moom mu génneel ko ko kon nag nan lañ koy génnee ginnaaw bi ñu limalee ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko gàll mu ne sa'an min tamr sa'an li nga xam ne mooy sa' mooy as-sa' bi nga xam ne bu yeneen bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi nga xam ne moom alayhi salaatu wa salaam ti mudd lay doon bu ma soona tàllal loxo bañ def ci liñ ciy def du fees dell waaye day du du du du rembet bay tuuru mais yem léegi mu tibb doon def ba mat ñeent loolu mooy saa loolu nag bu ñëwee di ko natt ci li nga xamante ni mooy yu léegi yi mënuñoo tëb rek ne mooy deux kilos wala trois kilos wala quatre kilos déedéet parce que lool day day soppeeku soppeeku selon li nga xam ne moom la ñuy natt ñépp xam nañ ne lool ku ko def sa loxo loolu nag mooy na di mooy li nga xam ne mooy nit ki nga xam ne mooy ci ginoonay gal insaanul kaamil comme ni ñu ko tudde woon léegi nag lu xooyu xam nga ne buñ jëlee pa daal di koy def ay basta jël li nga xam ne tàndarma jël dugub ak yooyu bu nekk nga def loolu après nga pesé ju ko fee xam nga ne kon kilo yi dina dina <clears throat> dina dina dina dina dina wute moo tax mbir mi en volume lay doon de kon nag moo ngi noonu le walillahi alhamdu wal minna sa'an min tamr kon saa lay doon mooy ñeent muddu lay doon min tamrin ci tàndarma aw sa'an wala boobu mu nekk li nga xamante ne nii mooy saa mooy ñeent muddu min sha'irin ci qaal mawlaana ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne fa'adala naasu bihi nit ñi daal di jeng daal di jëm bàyyi fi lii nii nag daay di def la nisfa saa min burrin di def léegi au lieu ñuy def saa bu mat ñu def nisfa saa muy muy mu wàccee li nga xamante ne mooy ñeenti mudd yi kon ñuy def ñaari mudd kese min burrin ci li nga xamante ne nii mooy blé ala saghiri def ko nag ci ku ndaw wal kabiri ak ku mat wa fi lafz am na nag ci benn kaddu ci hadis bii yoneal mawlana ibnu umar radiyallahu anhuma dane te yonent bi alayhi salatu wasalaam mooy digle na te farataal na an tuwadda ñuy joxe li nga xam ne mooy sadaqatal fitr muy muurum koor qabla xuruji nnaasi ila salaa laata nit ñi di génn di dem di julli ji l'essentiel moom mooy foofu mooy dernier délai bi na nga fexe moom ba boobu moom yow moom na nga ko joxe balaa boobale kon nag al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al Maqdisi rahimahullahu ta'ala muy wax ci xadis bi ñu tegu te mooy xadis bu mujj ci buntu bi te mooy tëj kitaabu zakat muy xadis numéro cent quatre-vingt-deux di téeméer bi ak juróom-ñett bu ko ñaar mu ne waan abi sa'idin al-xudri radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kunna nu'tiiha fi zamani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam saa'an min ta'aamin aw saa'an min tamrin aw saa'an min sha'iir aw saa'an min qit aw saa'an min zabiib falammaa jaa'a Mu'aawiyatu radiyallaahu anhu wa jaa'at as-samraa'u qaala uraa muddan min haadihi ya'dilu muddayn qaala Abuu Sa'iid radiyallaahu ta'aalaa anhu ammaa ana falaa azaalu uxrijuhu kamaa kuntu uxrijuhu kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdissî rahimahullahu ta'ala mu ne wa an Abi Sa'id hadis bu mujj bi mu ngi koy jëlee ci ko ñu naan baayu Sa'id al-Khudri yu ko joowoon ca ñoo ñële ca waa Ansaar radiyallahu anhu annahu qaala nee na kunnaa ñun de nekkoon nañ nuutiha doon ko joxe mooy nag mooy zakaatal fitr muy sadaqatal fitr di muurum koor fii zamanin nabi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa'an min ta'am moo da doon nekk saa la doon doon ñeenti am daad ñeenti mudd la doon doon de min taamin ci ñam léegi nag min taamin ci ñam loolu lu muy tekki loolu ñay dem ca sharaba dinañ gën a yaatal ci côté boobale min taamin ci ñam aw saan wala boog mu nekkoon ñeenti mudd di saa min tamrin ci tàndarma walla boog ñu joxe woon ko aw sa'an min sha'ir mooy yii yëpp aw bi day nekk walla waaye day nekk e mooy ñenn ñi lii lañ doon joxe ñeneen ñi di joxe lii ñeneen ñi di joxe lii aw sa'an walla sa' muy ñeenti muddu min sha'irin ci li nga xam ne mooy or aw wala boog saan mu nekkoon loo xamante ne saa la di am ñeenti muddu min aqtin di meew moo xamante ne mu ñu fermenté la ba mu nekk loo xam ne lu dëgër la aw sa'an min zabib wala boog ñu doon joxe li nga xamante ne nii mooy ñeenti muddu mooy saa min zabib ci raisin joo xamante ne ju wow la de falamma jaa Muawiya bi nga xam ne nag Seydina Muawiya radiyallahu anhu ibn Abi Sufyan bi mu newee xalifa benn jour dafa ñëw Madinatul Munawwara comme que moom Sham la ne woon foofale fa la nekkoon capitale ba fa la ne woon dafa la ne woon mu ñëwoon nag Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam daal di xutba nit ñi nag ca jàkkaay yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi daal di leen wax lii nag foofu la ñuy xewoon moom la naan falammaa jaa Muawiya bi nga xam ne jëla Seydina Muawiya radiyallahu anhu ñëwee wa jaa'at as-Samra fekk nag waa Sham la nga xam ne mooy as-Samra mooy blé blé bi dafa bari nga xamante ne moom dañ ko doon bay lu bari léegi nag moom mu gis ne. qaala mu ne léegi mu commencé di bari foofu te buy bari mooy dañ koy importer di ko ëndi ba madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam léegi nag moom mu ne leen man de ura mooy bon jàpp naa ne te gis naa mooy afem lay joxe mooy xalaatam daal ke ne muddan ke ne benn muddu daal min haanihi ci ci ci sam ci samra jii di blé gi yaadilu moom de mën naa mën naa taxaw place mudday ni ñaari mudd kon mu ngi noonu le léegi nag xam nga loolu la Mawlaana Ibnu Umar radiyallahu anhu doon wax ci kaw fële naan fa adala an-naasu bihi nisfa nisfa sa'in min burrin ala as-saghir wal kabir loolee la doon wax fii mooy lii nii rek moom la ci ni leeral nii léegi nag mu ne nag bi nga xamante ne loolee la Seydina Muawiya radiyallahu anhu bi mu joxee xalaatam nii nag qaala Abu Sa'id Seydina Abu Sa'id alxudri radiyallahu ta'ala anhu mu ne amma ana kanta man moom fala azhalu nu ma deñ uxrijuhu di génne li nga xam ne mooy muurum koor kamaakeem ni nga xam ne kuntu uxrijuhu comme ni nga xam ne noo nee laa ko doon génnee ca jamono yonent bi sallallahu alayhi wa ba léegi dara laa ci du dindi sam raajoo jële muy bale bu ma ko yoroon it ni ma ko doon mooy man lële laa koy génnee te bu doon génne lii dara ñeenti mudd laa koy génne du ma jël at bii amaana moom moom mu daal di kenn moo daal at yi nga xamante ne moo yële ne mudday ni mukk du ko def kon loolu mooy xadiis bi mujj léegi nag al imaam Abdul Ghani Abdil Wahid al rahimahullahu taala muy ubbi nag li nga xamante ne mooy bun mooy téere bu bees mu ne kitaabu siyam te mooy ñeenteelu téere biñ tàmbalee ba léegi gisoon kitaabu tahaara gisoon kitaabu salaa gis jeexal nii kitaabu zaka ñeenteelu téere bi muy kitaabu siyam muy téere bu woor mujjee tàmbalee xadiis bi nga xam ne mooy cent quatre-vingt-trois bi téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa taqaddamuu ramadaana bi sawmi yawmin wala yawmayn illaa rajulun kaana yasuumu sawman falyasumhu kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullah muy tàmbali kon mu naan Abi Hurayra hadiis bu njëkk bi mu ngi koy jëlee ci Seydina Abu Hurayra kon kitaabu siyaam mooy téereb woo koor voilà foog naa wax nañ ko mooy téereb koor. nga xamante ne daa bokk ci bonk l'islam yi ya mu ngi le mu an abi hurayra jële na ci seydina abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala ke neena qaala rasulullah mu ndawal yàlla de sallallahu alayhi wa neena la taqaddamu mukk mukk mukk ja naa leen bu leen jiidu de ramadana weeru ramadan mooy koor gi weeru kooru ramadan bu leen ko jiitoo bi sawmi yawm mooy di ko anticiper di woor ab bés boo xamante ne nii mooy jiitu balaa ramadan ak wala yawmay ne du caagante ne tere naa leen ngeen di jiitu di woor ñaari fan wala ñaar di woor wala yawmay ni bu du benn bés waaye du ñaari bés bu leen woor benn bés waaye bu leen jiitu ramadan ci woor ñaari ñaari bés laata muy ñëw illaa ludut rajulun benn góor goo xam ne kaana moom nekkoon na laata ramadan bi ñëw moom li nga xam ne aadaam la woon li nga xam ne mbaaxam la woon moo doon moom de kaana ne woon na yasumu doon woor sawman ak koor goo xam ne moom noonu la woon mu tombeek nag koor boobu bu ko wooree suba la ramadan mu ne kooku teewul terewul kooku moom fal ya sumhu mën naa woor bés boobu nga xam ne même day woor ci suba bi di ramadan mu ne kooku bokkul ku kooku may kooku bokkul ci li may tere ñi ma naan bu leen jiitu ramadan ci woor benn fan wala ñaari fan mu ngi mel ni rek ku doon def wooru siyaamu Daawud alayhi salaatu wassalaam comme niñ koy gisee ci biir doon woor benn fan di doon benn fan bu tombee bés bi mu kër dafa woor tey te suba la Ramadan kooku bu mu ne ah non kon garaawul naa ko ba ne mu ne ko garaawul fal yasum na ko woor kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy jàll ci xadiis bi ci tegu di cent quatre-vingt-quatre di téeméer bi ak juróom-ñett fukki ñeent mu naan Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idaa ra'aytumuuhu fasuumu wa idaa ra'aytumuuhu faftiru fa in ghumma alaykum faqdiruu lahu kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne an Abdillahi mu ngi jële ci saxaaba bi tudd Abdillah ibnu ibni Umar di doomi Umar radiyallahu anhuma qaala annahu qaala neena sami'tu man di dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ne idaa ra'aytumuhu fasuumu ne bu ngeen ko gisee mais huwa mooy kan mooy weer wi idaa ra'aytumuhu saa bu ngeen ko gisee rek moom weer wi bu ngeen demee di séentu ji ngir gis weer ah ndax ramadaan jege ngeen xool dem séentu ji ngeen gis ko fasuumu na ngeen woor wa idaa ra'aytumuhu waaye bu ngeen ko gisee. fekk koor gi ngeen woor ba koor gay waaja a jeex ngeen dem seen tuji ndax xool ndax weer wi dañuy continuer matal trente wala boog dañuy ah dañuy dafiy yem tey ndax koree jot mu ne nag bu ngeen demee ngeen séentu ngeen gis ko fa aftiru na ngeen dog mooy na ngeen arrêté koor gi mooy ca suba ga moom mooy bésu kori fa in ghumma bu dee nag da ngeen a dem séentu ji seeti weer wi fa in ma bu dee ne daa nëbbu aleykum ci seen kaw ndax lan am na kon lu tax ba mënu ngeen koo gis comme ay nuage wala yoo xamante ne moom fam ne daa sori ba il est inaccessible mooy bët nii mënu koo gis dafa sori distance bi dafa sori bu ne loolu lépp day tekki ma mooy loo xam ne daal dox na seen digganteeg moom daal dina leen koy muur ba mënu ngeen koo gis faqduru la na ngeen ko natt mooy lan ngeen ko natt mooy lan mooy li nga xamante ne nii en tout cas li ku ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim mooy waa jumhur dañ ne mooy kon bés boobu du da ngeen koy continuer woor voilà mooy ngeen matal ngeen natt lan bés yi kon na mat trente voilà wallahu taala alam kon nag al imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci hadith 185 muy téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka kon al-imam Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala hadis bi ñu génn nag faqduru la boobu bu dee xanaa bi lay ñoom rahimahullah dañ ne faqduru la non loolu tekkiwul li wax noonu faqduru la mooy na ko xatal kon mooy na ngeen jàpp bés boobu que ni moom na ko xatal mooy lan kon bés bi na na koor gi ngeen yemal ko vingt-neuf jours <laughs> mu ngi noonale voilà loolu nag boo xamee ci saraay foofu lay gën a yéex wallahu ta'ala alam mu ne Anas ibn Malik mu ngi jële ci Sayyidina Anas di doomi Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala lana qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na tasaharu na ngeen xëdd de fa inna fi saxuuri ndax dëgg-dëgg nekk na ci xëdd barakaat barke léegi nag mu ngi jàll ci xadiis bi ci tegu di cent quatre-vingt-six muy téeméer ba juróom ñett fukk ak juróom benn mu ne an Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu an Zayd ibn Saabit radiyallahu anhu annahu qaala tasaxarnaa ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam thumma qaama ila as-salaati qaala Anas radiyallahu anhu qultu li Zayd radiyallahu anhu kam kaana bayna al-adhaani was-suhuur qaala qadru xamsiina aaya kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullahu ta'aala mu ne Anas mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Seydina Anas ibn Maalik di doomi Maalik an Zayd moom muy jële ci beneen saxaaba an Zayd ibn Thabit mu jële lii muy nettali jële ko ci saxaaba bi nga xam ne moom la ñu naan Zayd di doomi Thabit radiyallahu anhuma annahu qaal kaana Seydina Zayd de moo ko nettali moom Seydina Anas ne ko radiyallahu anhuma ne ko tasaharna ma'a rasulillah ne ko ñun de xëdd nañ ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam xëdd summa ginnaaw gi qaama ila salaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jóg jëm ci julli dem ngir julli ji summa léegi nag qaala anas saydna anas nee na radiyallahu anhu ba ma saydna zayd ibn thabit al ansar yi te bokkoon ci waa al ansar comme saydna anas mi radiyallahu anhuma nee na bam ma waxee lool qultu li zayd ma daal di koy wax moom ne ko radiyallahu anhu kam kaana ñaata la nekkoon bayna al adhan wa sahur ban distance ban moment ban waxtu daal moo doxoon diggante al adhan bi nga xamante ne ci la ñuy nodd wa sahur ak li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne mooy xëdd mooy diggante bi ñuy nodd ngir julli dugg ci julli fajar ji ak xëdd gi kañ eh, eh, seen distance ñaata la mooy ñaata moo doxoon seen diggante daal léegi nee na qaal Seydina Zayd radiyallahu ta'ala anhu nema qadru xamsiina aaya ne ma lu tollook loo xam ne mooy kuy jàng ci jàng mu yem moo xamante ne nii mooy mu yomb ak juróom fukki juróom fukki laaya lu tolloog entre ku doon jàng daal jàng bu yem comme jàng mu yonent bi alayhi salaam lu tolloog cinquante aaya lu toll noonu moo nekkoon diggante bi kon ñu yem noonu ba jotaay bii di ñëw ñu àggale ba léegi ci téere bu bees mi ñu ne di kitaabu siyam